Ah, ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamu zaka muy attey zakat ñu ngi woon ci suñu tiroir numéro 4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 xanafiyati wal malikiyati wa shafi'iyati wal xanabila ak ñoom al imaam Sufyan ath-Thawri imaam al Awzaa'i ñoom Seydina al Abdullah ibn al Mubarak mooy jamaahirul ulama gisoon nañu seeni dalil ci gàttal ci jotaay bi ñu génn ñu waroon a dugg tey ci ñi nga xam ne ñooy waa jumhur waa zaahiriyya ak ñi def ñi leen ñi tudd léegi nga xam ne ndax ñoom imam Ashawkaani yàgguñu waaw kanta ñoom Cheikh Siddiq Khan ak al imam al ak i Cheikh al yi moom Cheikh al yi moom dana année bi mu génne àddina lan année 2000 yi la 2000 wala oui c'était 2000 côté 2000 wala si si 2000 wala ay 98 côté yooyu daal ah,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 ci jamono jooju bi ñuy wax ci wàllu zakaatul xayli afawtu li yonente bi alei satu salaam waxoon seydna ali bin abi taalib radiallahu anhu te mu nekkoon ci musnadu al imaamu ahmad ak waxoon la ñeneen ñi ko soloo rahmatullah alayhim mu ne yonente bi alei salaam dane qad afawtu lakum an sadaqati al xayle wa raqifaha addu zakata amwaalikum mooy seen zahab yeeg ñooñee hein ñu ne dara fii xoolal yonent mi aleyhi salaatu salaam dana qad afawtu lakum jéggal naa leen li nga xamante ne nii mooy seen zakaatu fas qad afawtu lakum jéggal naa leen banaa euh, zakaatu fas ak jaam yi léegi indi leen seen zakaatu alal yi mooy ci xaalis yooyu hein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 yonent bi aleyhi salaatu moo doon wax commerçant yi hein yaa ma'shara tujjaar inna inna al bay'a yahduruhu al wal xalaf wal xilfu fa shawwibuhu bi sadaqa hein yonent bi aleyhi salaatu da doon wax ne yaa ma'shara tujjaar yéen mbooleem commerçant yi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 wax nañ la sànq ne imaam Ibn Abdul Bar al Andalusi da ne la comme ni nga xam ne noonu la nekk ci Nasbu Raaya bu imaam Az-Zaylai rahmatullahi alayhi ah ci kanta imaam al-Hafiz da ne ci Bulughul Maram da ne isnaaduhu layyin mooy bu woyof la sanadam bu nooy la mooy loolu nag façon la boo xam ne àggul ci daafu mais mooy ne tamit du lu ñu mën a sànni complètement ah.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 nit ñi majhuluuna la ñuy xamuñu leen ñoom xam nañ leen bal ma hum ma'rufun zakarahum ibnu Hibbaan fi siqaat imaam ibnu Hibbaan tudd na leen ci téere boobu ak siqaat boole na leen ci ñi nga xam ne mooy al imaam ibnu Hibbaan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 fay tegu est-ce que dañuy xool gëléem yi zakatu chamel chameau dromadaire lan la cinq gëléem est-ce que dañ naan dañuy xool cinq gëléem li muy jar hein ku am lu toll noonu équivalent wu tonk cinq ci commerçant yi ci sa marchandise yi nga yor ak li ngay jaay bu matee valeur u cinq gëléem ci ngay joxe zakat wala déet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 mois bu nekk mu mu am lum denc cent euros ba troisième mois bi bu jëlee muharram mu am cent euros denc hein léegi euh, safar mu am benn benn denc muy deux cents mois bi muy rabiul awal mu yor beneen denc muy trois cents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 walla boo dañu naan a déedéet bi lenn rekk lañuy xool dañuy bàyyi ba fin mooy bu commencé commerçant bi bu commencé hein euh, ñu gis ne moom amoon na lim marchandise yi mu yor mat na ne sàpp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 dañuy dem même bu rësee ci digg bi mooy matatul nisaab marchandise après ak lim am yëpp matatul nisaab bu ñu leen boolee matul nisaab mais ba rajab bi ñëwaat fekk na nisaab bi mataat loolu la ñuy bàyyi xel mooy ñaari extrémité yi te loolu waxoon nañ la ko doon wax loolu mooy xanafi yi rahmatullah alayhi est ce que loolu bàyyi xel. wala boog ñu ne mbir mi dañuy bàyyi fin bi rek la ñuy bàyyi mooy bu commencé même bu dee bi nga xam ne ci la commencé. même bu dee bi nga xam ne ci la commencé activité am matul woon nisab waaye bi nga xam ne ci la mooy comme mu commencé euh, Dhul Hijja la commencé activité commerciale am bi mu commencé activité commerciale am Dhul Hijja matul woon nisab de li yoroon mais ba Dhul Hijja di ñëwaat beneen at mi fekk na nag mbir yi mat nisab est-ce que bu boobaa loolu lañ dañ naan.